moo tax jumaa dañ cee xutba ñaari xutba ñoo remplacé ñaari rakka yi nga xam ne moo waroon a nekk mottali tusubaar tusubaar ñeenti rakka la dañuy ñaari rakka yi mooy ñaari xutba yi ñaari rakka yi ci des moom la ñuy julli benn feeta ngoog mooy ñu ngi feetu ndax sottal nañ julli yi ñu waroon ci semaine bi feeti ñaareel ja mooy bu ñu xooree weeru koor ba mu jeex ñu jox ñu feeti korité feeti korité lu mu tekki mooy matal nañ koor gi ñu yàlla santoon ci weer wi ànd ak nag weeru koor ci boppam feet la ndax feet yi mooy feet yi constitution bi nga xam ne moo wàcc ci ñun mooy alquran mooy alquran mooy dustoor bi nga xam ne pour ñëpp la pour fépp la pour faw mu ne am nañ constitution boo xam ne dafay am ay jamono mën naa dem ba mu yàgg ñu soppali ko mën naa dem ba mu yàgg ñu folli ko waaye constitution bi l'islam indi moom pour fépp pour ñëpp la te pour faww la duñ ko soppali mukk constitution boobu mu ngi juddu ci weeru koor shahru ramadan alladi unsila fihi alquranu hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqan yàlla na ne ci weeru koor la ko wàcce moo tax at mu nekk julli ñi di xoor weer woowu ngir màggale ko suñ dustóor boobu nga xam ne ji weer woowu la juddu feeti ñetteel moo di tabaski feeti tabaski lu mu tekki mooy feet ndax jeexal nañu xaj fonk la ci lislaam boo xamee na taxaw nañu arafa ba kay dem minan sànni jamra aj mat na jox nañu feet bésu tabaski ku nekk rey xar keroog tabaski li ci tegu nag mooy guddi gi nga xam ne ci la yonent bi ki nga xam ne moo indi loolu yëpp loolu moo tax jullit ñi gannaaw boo xamee ne ñetti maas yooyu nañ yoo xam ne daawuñ ko def jullit ñi daje ci ne amul benn feet boo xam ne raw na bés bi nga xam ne ci la yonent juddoon ki nga xam ne moo ñu indil njub moo ñu indil diine lislaam moo jubal suñuy xel moo tax ñëpp daje di seet guddi gàmmo mbooleem tenku yi waaw lislaam xar xarfu ñëpp d'accord nañ ci waaw di seet guddi gàmmo gi nga xam ne moo doon juddu yonent bi natt nañ ci barke yu bari nag gis nañ ne ko ci dundale sa alal te màggal ko bég ci yàlla dana la may coloré ba ba bés bi dellu si ca déwén ndax danañ ci siyaar bi ne ba yonent juddoo Suwaybatu benn mbaya la baayam Abu Lahab mi nga xam ne moo gën a texaali ci nit ñi ndax moo gënoon a bañ yonent bi ba yonent juddoo rek dafa daw ñëw ci Abi Lahab ne ko Aminatu jur na doom ji a ah, Abu Lahab ne ko goreel naa la banaa la yàlla yow mi ma wax loolu dég ba mu dégoon ci juddu yonent ah, moom Abu Lahab mi nga xam ne boo yées ci jaam yi léegi gis nañ ko ca safara mu ne guddi daal dina bu nekk yàlla def koy génne safara waaye faral ko <clears throat> ba ba bët set dootuñ ko buggal ndax lim kontaanoon ci guddi gi yonent juddoo woon <clears throat> ñu ne <clears throat> ode yi ne su fekkee ni noonu ak yàlla boo xam ne dundam yëpp ni nga ko jeexal ci lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jéem a yàqati lislaam su fekkee dégg bu mu déggoon ci guddi gi rek la ko yàlla musale dégg guddi gi bu jotee rek dootu am buggal jullit boo xam nag ne moom gëm na yàlla gëm na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu bëggee ci guddi gi kon dana jaam lu raw fuuf la nga xam ne moom la janoon ak yonent bi am loolu moo tax ñu daje guddi tay jile ni ñuy jëfee gàmm nag nii la dañuy tagg yonent bi te nañu wóor ne yonent bi ngi teewaan ak ñun sallallahu alayhi wa sallam ku ko gis gis nga ku ko gis ci moom ñu ngi lay gis te fu yonent teew mbooloom ci lin mun day teew fa daje guddi gi xam ne guddi gu yàlla màggal la barabam nangu ñaan la dañuy julli ci yonent bi di ñaan yàlla suñuy soxla ñaan nag na ñaan lépp loo bëgg lu rëy ak lu tuuti yépp ñaan ko yàlla jaam bi na nga mel ni yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa mas naa xiif ba bëgg a dee amut lu mu lekk am na juróom-ñetti fan lekkut dugub naanu ndox mu xiif lool waaye waxut ne naa ko jotoo kenn daf na yàlla yow sama borom loo ma may ci ñam soxla naa ko yàlla may ko lu mu lekk gannaaw ga ba maqaamam fooree ba nga xam ne weesu na maqaamay góor yëpp day dégg waxe yàlla ak noppam mu bëgg a gis yàlla far loola itam waxut ne soxla si réy na ba naa ko diis kenn daf ko ñaan boromam ne ko yow sama borom maa ngi lay ñaan nga may ma ma gis la bon nag jaam bi yow itam lépp loo soxla rek lu rëy ak lu tuuti lu teew ak luy tikk si yëpp ñaan ko yàlla rawatina jikk guddi gi ci barab bi yàlla dana ko nangu kon nag ñaanal leen seen bopp ñaanal leen seen i leen seen i mbokk leen seen xeet seen nguur gi nga xam ne mooy doxal réew mi ñëpp ñaanal leen leen gën ci li ñu ñaan yàlla nag moo di jàmm ndax jàmm soo amee xiw wu nekk mën naa ñëw su jàmm amut wenn xiw euh, du jàppandi mu ñëw xay yàlla ñu yàlla musal ci xay xay àddina nag ñetti ñetti yëf yi lay ci gën a foor xay àddina guerre ci gën a foor waa ak ñàkk lekk wa loolu itam xay la ak mbas loolu yooyu xay yàlla ñu ci yàlla musal musal ci suñu réew yàlla na yàlla tappe ñuy xol yàlla ñu yàlla may ñu di dimbalante yàlla na yàlla xiir ñi nga xam ne ñooy atte réew mi ñu def la nga xam ne mooy jëriñ réew mi te yàlla dimbali leen ca may leen wét may leen jàmm bañ sottal ko joxe li nga xam ne moom la Sénégal yaakaar ci ñoom ñu joxe ko na ko Sénégal gën a bëggee loolu laa leen di ñaanal te loolu laa leen di mébétal te maa ngi ñaan ñëpp ñaanal leen yàlla loolu ndaxte loolu suñ njëriñ ñu ñëpp koy bokk su safaan ba amee itam ñu ñëpp ñoo di perte gouvernement kenn moomu ko réew mee ko moom nation bee fi nekk ak gouvernement bi ak chefu gouvernement bi ñoom ñëpp li ci dal benn rek dal nañu ca def ñu ngi ñaan ñu bàyyante xel yërëmante yonent nag wax na jaat tam ne way yërëm yi yàlla dina leen yërëm yàlla ni nga xam ne bari na barke bëri yiw yërëm leen ñi leen féete suuf ci leen ci leen féete kaw yërëm leen yërëm leen ñi leen féete suuf ci leen féete kaw yërëm leen way yërëm yi yàlla dana leen yërëm yërëm leen ñi leen féete suuf ñi leen féete kaw yërëm leen ki nga ci leen féete kaw nag kooku moo di yàlla léegi lii mooy gàmmo njëriñ la nag bari na torop nekk na ci njëriñi gàmmo soo xamee ne nettali nañ leen ku di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak ni ko yàlla maggale ak jikko yi maame woon ak xar baax yi ko yàlla jox danga ci xame rek màggaay ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku xam màggaay ak yonent yàlla muhammad màggal ko fokk nga màggal lislaam bi mu indi soo màggalee lislaam fokk nga def li lislaam bëgg bàyyi li lislaam bañ te bon nga daal di texe te texe rek lañu bëgg moo tax yàlla yónni yonent yi pour ñu bëgg ñu war a texe texe soo xamee ne nett nañ ci ko yonent bi sallallahu alayhi wa yow mi koy dégg fokk da nga am cofeel ci moom te yonent bu ko sopp da nga texe ndax nit kam topp moom lay dëkkat ëllëg ca àllaaxira te lii ñu def itam melaw liggéey la ndax ñi ngi daje fii bokkuñ suñu dëkk ku ne nga bàyyi koo ci barab ku nekk nga am soxla am bàyyi soxla suuf waxtu nelaw lañ nekk léegi ku nekk ngi bàyyi nelawam ñëw fii ngir màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu xeetu liggéey la te yonent ku ko liggéeyal da nga texe texe koo xam ne texeat yi dootu ca topp danañ kuy liggéeyal gouvernement bu rëy fokk ñi takkal ko raaya boo gisee fonctionnaire bu mag bi dem daay man da nga gis drapeau nekk ci otoom soo demee ci këram gëm dëkk nga gis ñu def ca drapeau mu tekki ne mooy fonctionnaire nguur gu mag bi moo tax ñu di ko takkal raaya yéen ñëpp yéen a ngi liggéeyal yonent bi nga xam ne moo gën a màgg daraja képp ku yàlla bind boo nag yéen ñëpp ku ne malaaka yaa ko firil raaya bu ko gisu itam te koo xam ne xas nañ la konte ci liggéeykat yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam malaaka yi mi ngi mel ne pero woo xam ne buur bee koy di pero buur bi suñ ko gisoon ca mbedd ma muy def lu jaaduwut itam te bu ca buur ba alkaati yi sañuñ ko wax dara dañuy wax ne kooku xale lu buur bi la yéen ci lii mën na leen a may ñu boole leen ci xale li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba malaaka yi sañu ñoo gaarlu seen mbir lii itam mën naa bijj nit ki de germent yonent ci xolam béy bu nelawee far gént gis ko te ku nelaw gént gis yonent yaa ngi mel ni ku ko gis ci neraw nelaw ku gis yonent safar xaram la sa yaram faw lii lenn la ci njëriñ yi guddi gi nga xam ne tey ñu ngi daje tey di ko di ko màggal mu di màggal yonent bi nga xam ne moom la yàlla hebal def ko mu di may bu baxee koo ca moom jëm ci ñun ñëpp te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko ci alquran ne ko maa ngi lay nettali solo yi yonent yéen a jëkkoon ndax nettali gi ma lay nettali xabaar yi yonent yéen a jëkkoon dana yokk yow sa gëm yàlla ma su fekkee ni yonent yàlla Muhammad ak li muy mat yépp nettali ko xabaar yi yonent yee ko jëkkoon dana ko tax ak gëm doolee gëm yàlla ñun su fekkee nettali nañu ban xabaar yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñun itam suñ gëm yàlla mën naa yokku moo tax nañ déglu xabaar yi yonent bi sallallahu bu baax ci biir loolu ko tudd yéen ñëpp jëleen ci li jimaam jëleen ñaan seeni soxla te bu leen bàyyi benn soxla xorom su sa jabar di xorome sax buñ ko fàtte ñaanal yëpp yàllaay maye lépp lu mayu kenn mënu koo joxe lu mu joxe kenn mënu koo xañe wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw summa ataahu fatata nafarun bi ahlihi wa bu'ayda màggal yonent bi sallallahu ngir màggal yonent bi sallallahu ci weer wi nga xam ne ci la juddu woon ci weer wi nga xam ne ci la juddu woon ci fan yi nga xam ne ci la juddoo woon ci fan yi nga xam ne ci la juddoo woon bés bi wéyoon bés ci la yonent bi juddu ci la gën a wét ci la yonent bi juddu ci la gën a wét mboolem jullit yi àddina yëpp kan ko xarfu moom lañu def muy guddi feet mbooleem julliti àddina yépp penkook xarfu moom lañ def muy guddi xeet muy guddi xeet xeeti lan xeeti juddub yonente yàlla Muhammad sallallahu nga xam ne mooy juddu mooy juddub njub ki nga xam ne mooy juddub njub mooy juddub leer moo di juddub leer mooy juddub maandu mooy juddug maandu it. mooy juddug jàmm. mooy juddug jàmm. mooy juddug gëm yàlla. mooy juddug gëm yàlla. jaamu yàlla ki la sàkk. jaamu yàlla mi la sàkk. bañ a jaamu leneen lu dul yàlla. bañ a jaamu leneen lu dul juddu bi ñu indil yooyu. yooyu. dëgg-dëgg war nañ ko màggal te war nañ ko def mu di suñu xeet. dëgg-dëgg war nañu koo màggal war nañu koo defit muy suñu xeet. xeet yi ñuy def. xeet yi ñuy def. ngir topp yonent bi ak màggal ko. ngir topp yonent bi sallallahu alayhi wa ak màggal ko. lamboo njariñ yu bari. lamboo na njariñ li ci njëkk. li mooy lii wane na ne sopp nañ yonent bi. mooy lii ñu bàyyi wax ne sopp nañ yonent bi. lii ñuy def wane na ne ñun sopp nañ yonent bi. lii ñuy def. wane na ne ñun sopp nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi laaj nañ ko bés ne ko te yonent bi laaj nañ ko bés ne ko kañ la pencam yàlla kañ la pencam yàlla mu ne ki ko laaj loo ko pareel mu ne waa di ko laaj loo pareel pencam yàlla ba di ko laaj mu ne ko mu ne ko duut lu bari de mu ne ko duut day lu bari waaye bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi waaye kat bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi wa a bëgg naa Babacar bëgg naa Omar bëgg naa Babacar Sadiq bëgg naa Omar ibn al-Khattab ne ko yaa ñi nga bëgg yéen a ànda na ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa ñi nga bëgg yéen ay ànd ëllëg ci àllaaxira keroog bi yonent waxee ne sallallahu alayhi wa sallam keroog bi yonent bi waxee ne sallallahu alayhi wa sallam nit kum sopp moom lay dëkkat ëllëg ci àllaaxira nit kum kooku lay dëkk ak ëllëg ci àllaaxira mboolem saaba yi bëgg nañ bëgg moo xam ne ne nañ mosuñu am mbég mun ngay mboolem ne mosuñoo xam mu ni toll lu mooy mbég ma nga xam ne mooy bañ duggee ci lislaam lu mooy mbég ma nga xam ne mooy keroog bañ duggee ci diine lislaam ku ci ne ne man sopp naa yonent bi sopp naa Babacar Omar ku ci nekk ci ñoom ne sopp naa yonent bi sallallahu alayhi sopp naa Babacar Saddiq sopp sopp aw nit yonent bi dellu wax ne ku sopp aw nit ñu fanga la nga ànd ak ñoom ñu fanga la nga xam ne ñooñu nga sopp kon ñooñu ku ne ku na ko kon ñooñu ku ne xam nga jëm ndaxte pencam yàlla ndax pencam yàlla suñ dafee bu ñu dajee ku yàlla jëkk a jox loxo te yàlla jëkk a jox loxo ne nañ ko dal di yóbbu aljanna ne nañ ko dal di yóbbu aljanna mooy Omar ibn Khattab moo di Omar ibn Khattab ñu ne yonent booba ana Babacar ñu ne yonent booba nag ana Babacar Sadiq ñu ne Babacar fekk na malaaka yi gëf ko bu yàgg ba yóbbu ko aljanna ñu ne booba day fekk na malaaka yi gëf Babacar moom ko kon nag ku sopp ñooñu. te yonent bi ne yaa ñi nga soppay ànd nga. te yonent bi ne sopp yéen ay ànd ëllëg. loolu day dëgg dëgg yaakaar ju rëy la. te lii ñuy def wane na cofeel. te lii ñuy wane na cofeel ak yonent bi. ñaareel ba. mu ne ñaareel bi. lii xeetu liggéey la. lii day xeetu liggéey la. ku nekk ci ñun yaa ngi bàyyi ko jënd kër. nekk ci ñun yaa ngi bàyyi kër. kër gi jege kër gi sori yëpp. kër gi jege gi sori yëpp ak yéen. bàyyi nga seen soxla ñëw fii. bàyyi ngeen seen soxla it ñëw fii. ngir yàlla ak yeneen loolu xeetu liggéey la. loolu xeetu liggéey la. te liggéeyal yeneen bi. te liggéeyal yeneen bi. ku ko liggéeyal lu mu tuuti tuuti. tuuti tuuti. ñu goraan la yow ci safara. liggéey kese buur pay pay mag. liggéey katab téy bu mag ku mag lañ koy jàppee ku mag lañ koy jàppee lu yàlla def ci baatin lépp lu yàlla def ci baatin nataal na ko ci saayir nguur gu mag nguur gu mag foo fekk fonctionnaire am bu mag foo fekk fonctionnaire am bu mag da fekk ñu sampal ko drapeau da fekk moos ñu sampal ko drapeau di wane ne di wane ne mooy liggéeykat bi mag. moo di wane ne moo di liggéeykat bi mag. ñaan nguur gi. ñeenu nguur gi. kuy liggéeyal yonent bi itam. kuy liggéeyal yonent bi itam. boo ko gisee boo ko gisu. boo ko gisee ak boo ko gisut. malaaka yaa ngi la sampal drapeau. malaayika yi ñu la sampal drapeau. te doon bëgg ne bi safara. te. ba ka néegi safara ba ka néegi safara ñoom ñemeetuñoo jaar ci mbedd moo jaar sax sakkantu ci mbedd moo jaar sakkantu waa ñu di la gaaral leneen ba ka néega buur fii ci àddina ba ka néega buur fii ci àddina alkaati yi duñ ko xool sax alkaati yi duñ ko xool sax sakkantu seet li muy def sakkantu waa di seet li muy def ku liggéeyal yonent lu mu tuuti tuuti ku liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu tuuti tuuti boobu bët lañ lay xool ci malaw laa boobu bët lañ lay xool boobu bët lañ lay xool ci malaw laa mbooloo mu mag mu nekk ca kaw ci mbooloo mu mag mi nekk ca kaw ñetteel ba ñetteel ba moo di moo di daje gii ñu daje di tudd yonent bi sallallahu wa sallam ñu daje di tudd yonent bi sallallahu dana sabab dana sabab yërmande yàlla wàcc ci ñun yërmande yàlla wàcc ci ñun. yonent wax ne sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne. fu ñuy tuddee saalihiina yi. fu ñuy tuddee saalihiina yi. yërmande yàlla di fa wàcc. yërmande yàlla di fa wàcc. saalihiina yi rek. saalihiina yi rek kat la wax. kon nag kii njiiti saalihiina yi yëpp. kon nag kii njiiti saalihiina yi yëpp. fu ñu koy tuddee. kon kooku fu ñu koy tuddee. amul werante ne yërmande yàlla di fa wàcc. amul benn werante. ni yërmande yàlla dana fa wàcc ñenenteel ba ñeenteel bi mooy tudd gi ñuy tudd yonent moo di tudd gi ñuy tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di lu aju ci moom di nettali li aju ci moom di ko melal di ko melal di ko tagg di ko tagg mën naa bijjal jaam bi mën naa bijjil jaam bi mu nelaw géwénte gis gis yonent bi sallallahu alayhi wa te yonent bi képp ku ko géwénte gis yaa ku ko gis ci lu dul géwénte am yaa ku ko gis ci lu dowut géwénte yéen a yem sa yaram xaraam na safara sa yaram xaraam na safara te ku géwénte gis gis yonent bi doo dee mukk te gisuloo ko ci lu dul nelaw doo dee mukk te gisoo ko ci lu doxul nelaw. te loolu it ngëneel gu rëy la. te loolu it la. maqaama bu bi nga xam ne. moom la wàll yi xëccoo. moom la wàll yi di xëccoo. mooy rek gis yonent bi sallallahu alayhi mooy rek gis yonent bi sallallahu alayhi wa lu doxul nelaw. te ku ko yàlla may. te ku ko yàlla may. jot maqaama ba gën a kawe. kon jot nga maqaama bi gën a seen jaara ak seen jaanam àgg ci boobu maqaama yi. seen jaam bi àggagul ci boobu maqaama. booy na wagu te laxasaayu rek. boobu na wagu te laxasaayu. te xam ne àggagul ci dayo ba. te xam ne àggagul moom ci dayo ba. yii lenn ñaareel bi. ñaareel juróom benneel. juróom bi. moo di. moo di. lii ñuy daje di tudd yonent. lii ñuy daje di tudd yonent bi. di ko tagg. di ko tagg. di ko melal di ko melal dafay tax jaam bi màggal yonent bi day tax jaam bi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi ku ko màggal te yonent bi képp ku ko màggal daal di màggal diine ji mu indi da nga kon diine ji mu indi soo màggalee diine ji soo màggalee diine ji gëm ko gëm diine ji def diine ji santaane fokk nga def kon diine ji santaane bàyyi li mu bañ da nga bàyyi it lim bañ. texe dal xaat. loolu. loolu. mooy sabab si. moo di sabab si. yàlla ci boppam. yàlla ci boppam. di màggal yonent bi. di màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. màggal na ko xeetu màggal woo xam ne. màggal na ko xeetu màggalin woo xam ne. musu ko màggal benn jaam. musu ko màggal benn jaam. loolu ci jublu. loolu nag li ci yàlla jublu jàngal ñu ñun jàngal ñu ñun ndax ñu màggal yonent ndax ñu màggal yonent bi ndax dëgg-dëgg ku màggalut yonent doo mën a màggal mukk sarihatu bii mu indi màggal yonent bi nag ji ko yàlla màggal nga jaa am tuuti mun nga cee xam tuuti naam. ye lëkkalee yonent bi ak beneen yonent. soo lëkkalee yonent bi ak beneen yonent bu dul moom. yonent yi gën a màgg. yonent yi gën a màgg. ñoom ñëpp yàlla tudd na leen ci alxuraan. ñoom ñëpp day yàlla tudd na leen ci alxuraan. kum ci xoo. képp ku ci yàllay xoo. wala muy nettali ba tudd sa tur. wala muy nettali ci yow dara bi tudd sa tur. ci sa tur rek lay jaar. ci sa rek la yàllay jaar. ndax lañ for foor. ndax ñoom liñ góor góor. ay jaamam rek lañu. ay jaamam rek lañu. ci alquran. ci alquran nag. da nga jàng. da nga jàng. yaa aadamu. yaa aadamu. da nga jàng. da nga jàngit. mu wax ñaal aadama. ibrahim. yaa ibrahim. yaa muusa. yaa Muusa. yaa Isa. yaa Isa. doo jàng ci alxuraan mukk yaa Muhammad. doo jàng ci alxuraan mukk yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wala yaa Ahmed. wala yaa Ahmadu. bu koy tudd. su ko yàllay tudd. daf koy màggal. daf koy màggal. ni ko jàng yi màggal. ni ko doom ñuy màggalee rek. yaa ayyuha rasul. yaa ayyuha rasul. yaa ayyuha nabiyu. yaa ayyuha nabiyu. noonu rek la yàlla wooyee yonent bi ci alxuraan. noonu rek la yàlla wooyee yonent bi ci alxuraan. tudd na turam ci alxuraan naam. tudd na ay turam naam. ci alxuraan. waaye. waande kat. tudd nga lam ca jublu. tudd googu la ci yàlla jublu. nga xam kii ñuy màggal moo di kan. nga xam xamee ci yow kii ñuy màggal. mooy kam ndax su alquran wàccoon ndax bu alquran wàccoon yam ci yaa yaa rasul yaa yaa nabiyu yam ci yaa yaa rasul yaa yaa nabiyu rek te xam ne wuñ kan moo di rasul boobu te boobu xam ne kan mooy rasul foofu neex nga Muhammad keneen la comme kon day du tudd Muhammad tudd keneen la. looloo tax ñu tudd Muhammad ci alquran. looloo tax kat ñu tudd tudd Muhammad ci alquran. waaye fuñ ko tudd. waaye fépp fuñ ko tudd. dañ ko lëkkaleeg lu tegtale ak magam. dañ ko lëkkaleeg lu tegtale ak magam. yàlla wax na wa maa Muhammadun illa rasul. wa maa Muhammadun illa rasul. wa maa Muhammadun illa rasul. wax na Muhammadu rasulullah. wax na Muhammadu rasulullah. wax na ne. wax na ne maa kaana muhammadun maa kaana muhammadun aba ahadin aba ahadin min rijalikum min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wax na ne wax na ne wa amanu wa amanu bima nuzila bima nuzila ala muhammadin ala muhammadin wa huwa alhaq wa huwa alhaq foofu day fi la tuddi turam pour ñu xam ko pour ñu xam ko. xam ne moo di yónnante bi alxuraan di màggal. xam ne moo di yónnante bi alxuraan di màggal. fu mu ko tudd itam. fu mu ko tudd itam. teg na ca luñ xamee màggal ko. teg na ca luñ xamee ak màggam itam. teg na ca luñ xamee ne mooy yónnante yàlla. teg na ca it luñ xamee ne mooy yónnante yàlla dëgg. dendale ko yónnante yàlla Ibrahima. dendale ko nag ak yónnante yàlla Ibrahima. ki nga xam ne mooy bàyyi yónnante yëpp. ki nga xam ne moo di bàyyi yónnante yëpp. bu tax doon ak Muhammad moo gën ci mboolem yonent yi. bu taxu doon ak Muhammad moo gën ci mboolem yonent yi. Ibrahim moomu. Ibrahim moomu. yàlla def na ko xarit. yàlla def na ko xaritam. xarit moo di lan. xarit moo di lan. mooy koo xam ne. moo di koo xam ne. lu mu sàkk ci yow danga mën ko rek danga ko def. lépp lu mu sàkk ci yow nga mën ko. loola danga ko def. yonent moom. yonent bi moom. yàlla def ko xabib. yàlla def ko muy Habib. Habib moom. Habib moom. mooy koo xam ne dañ koy jox càkku téefam te du ko sax. mooy koo xam ne dañ koy jox lépp luy càkku téefam te sàkkuwut ca dara. Ibrahima wax na ne. Ibrahima wax na ne. yaakaar naa yàlla baal ma pencam yàlla. yaakaar naa yàlla baal ma pencam yàlla. ñaan ba. ñaan mbaxam yàlla. yàlla may na ko ko incha allah. yàlla may na ko ko incha allah. yonent moom ñaanut. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñaanut. yàlla wax ne. yàlla wax ne inna fatahnaa laka fathan mubiinan li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxar baal na ko lépp dañ ko baluwut sax yàlla baal na ko lépp te yahud yi dañ koy tëgg ne ci diine ibrahim lañ nekk nasaraan dañ koy tëgg ne ci diinam lañ nekk nasaraan di ko tëgg ni ci diine Ibrahim lañ nekk. l'islam di ko tëgg ni ci diinam lañ nekk ñoom ñoo wax dëgg. loolu day dëgg dëgg mooy tëgg wu rafet. waaye yonent bi moom ñaanul. waaye yonent bi moom ñaanul. yàlla may ko rek. yàlla may ko. ne ko yëkkatil naa la yow saw tur. ne ko yëkkatil naa la yow saw tur. képp fu ñu ma tuddee. tudd la. nga ànd ak man. xeefar bu bëggoon a dugg léegi ci lislaam. xeefar bu bëggoon a dugg léegi ci diine lislaam. bu ne laa ilaha illallah. bu ne laa ilaha illallah. balaa sotti mu ne Muhammad rasulullah. balaa sotti fokk mu ne Muhammad rasulullah. kuy xutba. kuy xutba. boo ne laa ilaha illallah. boo ne laa ilaha illallah. fokk da nga wax ne Muhammad rasulullah. kuy nodd noonu. kuy nodd noonu. kuy liqaamit noonu. kooku day yàlla yëkkati na turam te moom ñaanu ko sax sax. moom yonent yàlla Ibrahim. moom yonent yàlla Ibrahim. ko ko. lim ñaan yàlla may ko ko. yonent moom yàlla may ko ci lu sax mu ñaan. yonent bi moom yàlla may ko ci lu doxul moom mooy ñaan. Ibrahim ñaan na itam ne. Ibrahim ñaan na itam ne. wajnubnii wa baniya an na'buda al asnaam ne yàlla mu ne yàlla yàlla nga ma laabal yàlla nga ma laabal maag samay doom maag samay doom ñu bañ a jaamu xërëm ñu bañ a jaamu xërëm yonent moom yonent bi moom yàlla wax ko ne yàlla wax ko ne innamaa yuriidu llaahu liyudhiba ankum rijsa ahlal man dama bëgg a laabal ñooñ néegab yonent bi ci lépp luy xeram ak sobe a laabal ñooñ néegab yonent bi ci kooku may nañ ko ay càkkutéefam kooku day wax dëgg may nañ koy càkkutéefam ci lu dul sax mu ko ci lu dul sax moom mu laaj ay càkkutéefam boo ko dendaleeg aadama boo ko dendaleeg aadama aadama la malaaka yi doon sujjóotal aadama la malaaka yi doon sujjóotal loolu daraja ju màgg la loolu day daraja ju màgg la. waaye sujjóot booba. waaye sujjóot booba kat. benn gendeeku la woon ci àddina rek mu jeex. benn gendeeku la woon mu dal di jeex. yonent moom. yonent moom. yàlla wax ne. yàlla wax ne. inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. yàlla ci boppam. yàlla ci boppam. dafay julli ci yonent. day julli ci yonent bi. ay malaayikaam yëpp. ay malaayikaam yëpp. dañuy julli ci yonent. dañuy julli ci yonent bi. loolu ci as. loolu ci asal ba abat la. ne yéen mbooleem ñi gëm yàlla itam. teg ci ne mbooleem yéen ñi gëm yàlla itam. ci nit ak jinne. ci nit ak jinne. dee leen julli ci yonent. dee leen julli ci yonent bi. loolu raw fuuf benn sujjoot bi ñu sujjootaloon aadama. loolu moo raw benn sujjoot bi ñu sujjootaloon aadama. yonent yàlla Moussa. yonent yàlla Moussa. moom la yàlla mayoon di moom. moom la yàlla mayoon muy dee moom. ca tóor. foofa la ko yàlla woo wax ak moom. Muhammad. Muhammad. ba yàlla bëggee wax ak moom. ba yàlla bëggee wax ak moom. daf koo rañaane. daf koo rañaane. mu dem bayti muqaddis. mu dem bayti muqaddis. jiite mboolem yonent yëpp. sogo yeeg dem asamaan yi. sogo yeeg dem asamaan yi. ba jàll mboolem asamaan yi. ba jàll mboolem asamaan yi. jàll xarasa kursiyoom mustawan. jàll xarasa mustawan. dem ci péer bu mag ba. dem ci péer yàlla bu mag ba. yàlla wax ak moom foofa. yàlla waxee foofu day xutee naag tóor tóor mi ngi diggant misra ak makka. kon yooyu yaari place sore nañ lool. kon day yooyu yaari place wax dëgg sore nañ lool. ndey la. ndey la nag. Moussa la yàlla déyoon ak moom yëpp nettali na ko. Moussa mboolem li yàlla déyee ak moom nettali si na ko. wa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa qaala hiya ashaaya atawakkalu alayhaa wa asqiihaa qadahan min maa'in ukhraa. lam déyoon ak yàlla yàlla nettali nañu ko lépp. lam déyoon ak yàlla yàlla nettali nañu lépp. yonent bi lam déyoon ak yàlla yàlla nekk li mu ko kenn yonent bi nag lim déy ak yàlla aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu